baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim haa antum haa'ulaa'i xaajajtum fiimaa lakum bihi cilm falima tuxaajjuuna fiimaa laysa lakum bihi cilm wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom benn fukk bi ak juróom benn mu ne waa yéen yéen daal yéen yéene ñi nga xamante ne nii daal haa ulaa yéen ñi di yahuud yi ak ñi nga xam ne ñooy karcaan yi xaajatum yéen de yéen a ngi dàgge fii ma lakum bihi ilm ci loo xam ne kat boroom bi joxoon na leen ci xam-xam muy bu dee yahuud yi li jëm ci seydina Muusa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ak li jëm ci wàllu uzayra alayhi salaam mi nga xam ne ñoo ñépp joxoon na yéen jox na leen ci xam-xam ngeen di dàggasanteeg yonent bi di wax naan la nekk ci tawraat wuute nag li nga xam ne moom la moom la moom moom di wax lu wuuteeg la nekk ca tawraat boo bële seydinaa Muusaa indi woon waaye seydinaa Uzayr alayhim assalaam ngeen koy wax naan doomu yàlla la da loolu borom bi xamaloon na leen te dund ngeen seen maam yi dund nañu ñoom daal di xam ne kii nitu yàlla la mooy ne yonentu yàlla la te nit la te lim leen indi lii mooy dëgg ngeen soppi ko ba pare ba pare ci loolu ndax li leen yàlla xamal xamal leen ci xam-xam ngeen nekk ci di dàgge ci loo xam ne nag ah, du ngeen ciy wax demewul noonu waaye bu dee côté ñi nga xam ne ñooy ñooy <coughs> ñooy chrétiens yi ñoom ñoom ñu ngi dàgge fii fii ma lahum bihi ilm mooy ma lakum bihi ilm mooy lan mooy ci wàllu Seydina alayhi salaatu wassalaam ñoom ñu ngi ciy dàggeek yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan doomu yàlla la waliyaadu billah alors que kat ñoom ci seen bopp ñu dundam moom xamoon nañ ni kii du doomu yàlla te xawaari yu ne yàggaayoo yële kon nag yéen comme que yéen yéen daal yéenay nekk di dàggasante ak fii ma lakum bihi ilm loo xam ne kat waroon ngeen ci am xam-xam te borom bi xamaloon na leen ci lu leer te seen maan yi dundoon nañoo ñoom te téere ñu leen fi bàyyi bàyyiloon laata ngeen koy soppi mooy ne li ngeen di wax nii aka wuuteeg la ca woon kon nag léegi comme que yéen li ngeen xam ne xamal nañ leen ko ci seen téere ngeen di dàggasante te la ngeen ciy wax du dëgg waa kon nag falima waa lan moo xew ba lu tax. naa ngeen di dàggasante nag di dàgge fii ma laysa lakum bihi ilm ci loo xam ne xamu ngeen ci amu ngeen ci benn xam-xam di seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam yéen lan ngeen ko xamal xamu ngeen ko dara ba pare ngeen bëgg a wax naan moom voilà <clears throat> moom ci yahuud yi la woon ñii naan nasaraan yi la woon ñii naan yahuud la woon ñii naan nasaraan la woon suñu borom ne waa lan moo tax ngeen di dàggsante ci loo xam ne xamu ngeen ci dara bu dee ne li ngeen xam da ngeen xam rek mooy ne <laughs> loolu li ngeen ciy wax demewul noonu waa nan ngeen di aventure woo ci koo xamante ne nii ci boo xam ne xamu ngeen ci dara wallahu te borom bi ya'lamu mooy ki xam dëgg-dëgg wa antum te la laa ta'lamuna xamu ngeen dara maakaana kaay nag ma wax leen te waxoon na leen fële ne leen waxoon na leen xam nga ci laay bi ñu gisoon ci bee weesu bi mu tëjal woon ne leen Seydina yéen nan noo tax yéen yaa ahlal kitaab ngeen di dàggasante ci mbiru Seydina Ibrahim te wàcce wuñu alayhi salaatu wassalaam tawraat beeg injiil bi lu dul ci ginnaawam ndax yéen da ngeen a dof wala du ngeen xalaat léegi nag mu ne kaay leen ma wax leen dëgg-dëgg moom ki mu doonoon mu ne maa kaana Ibrahimu Seydina Ibrahimul xaliil de moom alayhi salaam nekkul woon yahuudi nekkul woon juif de comme ni ko yahuudi di waxe naan ci ñoom la bokk boobu wax nañu lu demeek li mu dem lu wuuteeg ni mu demee wala nasraniya waaye doo caagantewul woon ne daa nekkoon chrétien déedéet wuute na ak tamit li nasaraan yi di wax walakin waaye li am ba des mooy kaanam moom de dafa nekkoon xaniifa jengoon na yii yépp ñu koy woowee la ak shirk daal di jublu ci boroomam nan la ko defee musliman nekk koo xam ne dafa wommatu comme moom ci boppam ni mu ko waxe woon keroog bi ñuy gis inna diina indallahi lislaam yoom li mu doon wax keroog bi muy tabax li nga xam ne mooy kaaba gi mook seydina seydina ismail ne nga def ñu muslimay ni la ka loolaa tat suñu boroom waxoon ne moom moo leen tudde millata abikum ibrahim ne yoon wii tëralin wii yéen jullit ñi mooy seen yoonu baay ibrahima di seydinaa ibrahimul xalil alayhi salaatu wassalaam huwa moom sammaakumul muslimiina min qabl moo leen tuddoon woy wommatu lu jiitu ndax loolu mooy moo fi sa nekk moo tax ba mu ñëwee moom la tuddee nit ñi te moom la doon wax ay doomam dénk leen ko ba seydinaa yaqub comme niñ ko gisoon alayhi salaam ba muy génn àddina mu dajale doomam leen nan ngeen kan ngeen di jaamu sama ginnaaw ñu ne ko dañuy jaamu sa yàlla ji bi nga doon jaamu ak sa yàllaay bàyyi si ak sa maam yi Ibrahim ak Ismaïl ak Ishaq moom kese la ñuy wommatul wa nahnu lahu muslimiin kon nag loolu lii la Seydina Ibrahim nekkoon waaye moos alayhi salaam wute nag li yahuud yi di wax naan moom ñu moom moom moom mooy suñu origine diine ji waxuñu dëgg parce que ñoom seen diine jooju te tax du diine waxoon nañ la luy diine seen tëralin wow tëralinu caaxaan la naka noonu chrétien yi ak a soreek moom kon nag mu ne <clears throat> wama kaana te moom ibrahima moom mëla de alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne nekkul woon yahud nekkul woon nasaraan waaye muslim la woon moom de masula bokk minal mushrikiina ci waaye bokkaalekat yi nii ci yahud yi nii ci chrétien yi masula bokk kenn ci ñoom mu ne nag kaay ma wax leen inna awla naasi ki nga gi nga xam ne ñoo gën a yey bi ibrahima ci seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam du yahud yi chrétien yi koy woode de déedéet la taba'u wat wat naa ne mooy ña nga xam ne ñoo ko toppoon ña nga xam ne ñoo bokku yoon nga muy woote ña ko gëmoon ak ña ko ñi nga xam ne alhamdulillah ci yoonam woo wële ci lañ topp muy yonent yépp alayhimu salaatu wassalaam te bu suñu borom waxee bii mooy dugalaale ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax mu ne woon summa awhaynaa ilayka ani tabi'a millata ibrahima haniifan wa maa kaana minal mushrikiin mu ne woon yonent bi alayhi salaatu salaam comme ma ginnaaw gi awhaynaa ilayka ñu daal di lay déey anit tabi' ne la nga topp millata ibrahim yoonu seydinaa ibrahimul xalil alayhi salaam wa ma kaana minal mushrikiin te bokkul woon ci ñi nga xam ne ñooy bokkaale kon nag mooy ñi nga xam ne ñoo ko gën a yey mooy ñi ko topp ci anbiyaa yi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon wu yoon nga xam ne ñoo bokk yoon wu ne rawatina nag ki nga xam ne mooy seen sang léegi moo tax suñu boroom tuddaat ko ne wa haada nag salaatu wassalaam di seydinaa muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam di leen woo yéen yahud yi chrétiens yi ngeen ko ngeen di ngeen di weddi naan ko noonoo ibrahim moom ñun la àndaloon waxu ngeen lu am wal iyaadu billah alayhi salaatu wassalaam mu ne walladina amanu waaye it ñi gine yee ci seydinaa ibrahim ginnaaw ñi ko toppoon rawatina ci yonent yeeg ñi ko gëmoon ak rawatina yonent bii alayhi salaatu wassalaam ndax moom awla naasi bi ibrahim mooy seydinaa muhammad salawaatu rabbina wasalaamuhu alayhi mooy ki gina a yey ci képp ku baax moom la voilà mu ngi noonu la rawatina seydinaa ibrahim alayhi salaam mu ne walladina amanu ginnaaw ñooñu nag mooy ñi nga xam ne ñoo gëm gëm suñu boroom tegu ci yoon wi nga xam ne mooy alxanafiya as-samha nga xam ne dafa wëllif lépp daal di cow wooral jëm ci boroom bi mus al mus al mooy alxanafiya al muslima nga xam ne dafa yoon wi wommatu jëm ci boroom bi ñooñu nag ñooñu ko gëm ñooñu gëm yoon woo wële ñoo gën a yey ginnaaw ñuy ci seydinaa ibrahim alayhi salaam wallahu te boroom bi nag tabaaraka wa taala mi féete ñépp kaw nag moom te yéegul waliyul mu'miniin moom mooy ki paradon te mooy kilifaay way ngëm yàlla yi ne waddat daal dinay mëbët mëbët lool taayifatun benn mbooloo min ahlil kitaab yi ci waa <clears throat> ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere ci yahuud yi ak ñi nga xam ne ñooy nasaraan si waaye lii taaifa bi mooy ñoom ñépp rawatina nag yahuud yi voilà moo taxoon suñu boroom waxoon ne lan walan tardan kal yahuud walan nasaara hatta tattabi'a millatahum ne gis nga yow jullit bi yow Seydina Muhammad d'abord aleyka salaatu wassalaam waaye yow jullit bi nga xam ne yaa ngi teg sa tànk ci yoon wii di di di l'islam gii te yow nga am fulla ci sa diine loolu moom duñ la gërëm mukk al yahuudu yahuud yi wala nasaara du caagante ne ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi di chrétiens yi xataa lu dul tattabi'a nga topp millatahum seen wu yoon di yoonu caaxaan kon nag mu ngi noonu le kon bu la nee wat waddat daal dinay sopp te mébét lool ta'ifatun am mbooloo mooy ñoom ñépp la rek daanaka min ahlil kitaab yi mooy noonu ci kaw kii min bi du partitif mooy bayaan yàlla ta'ifa mbooloo ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere ñoom lan lañ mébét law yudilluunakum ay wooy bu ñu leen mënoon a sànk ba ngeen bàyyi lislaam topp ñoom ci seen caaxaan yi ñu ne wamaa yudilluuna suñu boroom ne nag nañu ko nañu ko tàyyi ndax jàppal duma jàppal lu ma leen loolu le wamaa yudilluuna ñoom da nekkuñu di sànk illaa anfusahum lu dul seen bopp wamaa yash'urun waaye nag malheureusement yëguñ ne jamono jooju ñoom ñoom ñoom ñoom ñooy sànk seen bopp mu ne ahlal kitaab yéen ñi nga xam ne yéen lañ joxoon téere de ci yahud yeeg nasaraan yi li ma ana lu tax takfuru li ma <coughs> takfuru na ngeen di weddi bi aayaatillaahi ci mandarga yi wane sañ-sañ man-man kàttanu boroom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne moom dong ngeen war a wommatul lan moo tax ngeen koy fàtt ngeen koy weddi waaye di weddi laayaam yi mu def ci alquran waaye sax weddi ngeen laaya yi mu defoon ci tawraat ak injil ba ngeen ko soppee wa antum te yéen tashhaduna seede ngeen lii kene lii nii yonent bii dëgg la kene alquran yii suñu boroom a ko wàcce dee ngeen ko ndax amoon na ci seen téere yi yonent bu nekk daal di woon nañ leeral ay ñoñam yonent bi mujjee ñëw alayhi salaatu wassalaam kon nag yaa ahlal kitaab waaye yéen ñi nga xamante ne nii yéen laa joxoon téere yéen laay woo li ma mu ana lu tax talbisuuna ngeen di ngeen di ngeen di njaxas di solal alxaq dëgg bil baatili di jël li nga xam ne mooy neen bëgg ko solal mbubb <clears throat> mooy yi dëgg ngeen solal ko mbubbum caaxaan daal di ko ci laxas lëmas ko ci ba yàqu daal di ko ci jaxas ba nit ñi buñ gisatee ñu xam ne dëgg ak caaxaan far dëgg ci boppam ngeen peinture ko peinture caaxaan moo lan moo tax yéen ñi nga xam ne yéen lañ joxoon téere ngeen di def loolu le taktumuuna al-haqqa te ba ngeen koy def yéen a ngi nëbb dëgg ji nga xamante ne nii mooy yonent bii seen yonent yi waxoon leen nit ñi war koo gëm ngeen leen di gëmloo ne non non moom wa antum te yéen ta'lamuuna yéen a gën xam alayhi salaatu wassalaam ke ni moom dëgg la mu ne waddat mu ne waqaalat mu wax léegi nag nan lañ defe nii li nga xam ne noonu la ñuy li nga xam ne dëgg ak jël caaxaan bëgg koo nëbbe ba pare di nëbb dëgg nan lañ ko defee loolu le la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw wallahu ta'ala alam